rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saamini wal ishriin ba'dal mi'a baabu jawaazil istilqaa'i alal qafaa wa wad'i ihdaa rijlayni alal uxraa idaa lam yaxaf idaa lam yaxaf inkishaafal awra wa jawaazi alqu'uudi mutarabbi'an wa muhtabiyan. qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullah. mu daal di ñëw ginnaaw bi ñu jeexalee ki suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna li nga xamante ne nii mooy chapitre cent vingt sept te xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis huit cent dix neuf mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala man qa'ada maq'adan lam yadhkir lam yadhkuri allaha ta'ala fiihi kaanat alayhi min allahi tira kaanat ah, alayhi minallahi tira walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis chapitre bi ci tegu wala garab gi ci tegu ci tool bi muy euh, chapitre garab numéro cent vingt-huit al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu tudd ko baabu jawaazil istilqa xam nga gisoon nañu avant hadis sayna Abu Hurayra bi hadis huit cent dix-huit mu ne woon hadisu mu ne woon an Ya'ish ibn Tixfat al-Ghifari anhuma bi doon tere ne yoneen saa saa maa gis ci jàkka ji ma tëdd ci sama biir mu daal di ma koy tere kobos ma léegi nag mu des yeneen façon waa léegi bunt bii nag mu lay wax yeneen façon yu tëddin mu ne nag fii nag moom am na yeneen yoo xamante ne moom aayut kaay mu indi leen bunt boo xam ne daleen leen di leeralal yi nga xamante ne aayul ci tëdd mel ni ñu ne ko lan la mu ne baabu buntu jawaazi possibilité al istilqa istilqa mooy jaaxaan alal xafaa ci sa doq gi xam nga boo jox mooy tëdd boo xam ne da ngay tëdd bu dee fi nga nekk daa am benn tiig da ngay gis toit bi tiig wala ngay xool ngay gis asamaan si ndax sa bopp day féeteeg noonu loolu mooy al istilqa loolu mooy al waaw mooy jaaxaan wolof wolof da koy woowe jaaxaan alal qafaa ci sa doq gi mooy mu féete suuf nga tàllalu waaye wa wada ihdar rijlayni bi nga tëddee noonu nga yëkkati sa tànk yi sa ñaari tànk yi jël benn tànk bi teg ko ci beneen tànk bi waja wa wa wa wa wada ihdar rijlayni tëdde noonu ba pare jël benn tànk bi teg ko ci beneen tànk bi alal uxra ci beneen bi ida mais à condition lam yaxaf bu dee ne waa ji ragalul inkishafal awra bu ko defee fekk yére yim sol moom solul yére ci suuf sol benn yére boo xam ne bu ko defee awraam di feeñ waa bu dee loolu dañ koy tere waaye bu dee ne loolu euh, kii na mucc na ci euh, euh, loolu mooy wóolu na ne loolu moom yére yim sol du ko def loolu la naan la bu dee boobu lool tëddin boobu mën naa nekk wa jawaazil qu'uudi mutarabbi'an ak possibilité toog daal di ferenkolaay moom la wolof naan ferenkolaay waaw wa muhtabiya ak al ihtiba jotoon nañ ko fi gis ah <laughs> waaw mooy e, façon toogin la woxam xam ne yeneen tibaay saasaan da ko doon tooge waaw lu bari la doon tooge noonu al ihtiba en fait mooy damay toog way suy waral damay toog ne nii dafa am ñaar nag damay toog ci sama jekkikaay yi après daal di samp yëkkati sama tànk yi mooy xoolal boo toogee tàllal say tànk ba mu tàllee ah du boobu waaye nga lem ni nga tooge noonu bul bouger de nga nga xëcc sa tànk yi ci yow xëcc di xëcc di xëcc ba mel ni sa pooc yi day ma xaw a laal sa biir bi après nga jël sa ñaari loxo daal di leen croiser ci bii ci tànkum ndejoor bi bii ci tànkum càmmoñ bi après nga boole leen nag téye nii loolu mooy al al al al ihtiba waaye am na beneen am na boo xam ne gars yi dañ ñen <laughs> ñen dañ ko doon def ba euh, dafa mel ni am na fu ma ko gis bu yàggul xamatuma nag fan la <laughs> mooy def li ma wax noonu mais au lieu nga jël loxo yi daal di ko ciy jaarale mooy dañuy jël benn buum benn benn sër boo xam ne moom lañuy takk ci seen moom la ñuy def mu jaar ci seen digg li ah ñu def toogin woowu noonu jël ko xëj indi ko ba ci tànk yi mu nekk loo xam ne genre genre kii la benn cercle benn buum boo xam dafa am dafa wër wërngël mais bu dëgër lay doon. léegi bu ñëwee dañ koy sol mel ni kuy sol mbubb mu ñëw ba ci ndigg li nga bàyyi ba pare tooge toogin wow xëtt ko ba ci tànk yi mu kaleel la tànk yi nag nga toog noonu ba yor say loxo <laughs> wala nga teg ci kaw loolu lépp istibaa la tudd waaw <laughs> léegi nag al imaamu nee na nag wa jawaazil isti wa jawaazil qu'uudi mutarabbi'an ak possibilité wu nag noo toog toog boo xam ne dangay ngay ferankolaayu wam waxta bi ak ni nga xam ne moom lañ la wax noone léegi daal di la koy eh, melale daal di la koy décrire eh, wallahu taala alam léegi <coughs> kon buntu bi gis nga kon yi ay façon non seulement façon wi tëddin ak façon wi lan la fiy wax toogin yoo xam ne yu possible la waaw léegi nag mu commencé commencé ko xadis huit cent vingt huit cent vingt mu ne an abdillahi bni yazid radiyallahu anhu annahu ra'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mustalqiyan fil masjid waadi'an ihdaa rijlayhi ala al-ughra muttafaqun alayhi kon xadis bii la njëkkandi mu ne wa an abdillah ibn yazida mu ngi jële ci abdallah di doomi yazid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah annahu qaala mu ne ah da abdallah ibn yazid de ndax kii da abdallah ibn yazid <laughs> laysa bi abdillah ibn yazid Abdallah ibn Yazid non Abdallah ibn Zayd ibn Zayd ibn Zayd la Abdallah ibn Zayd Abdallah ibn Zayd moom la pourquoi mu de Abdallah ibn Yazid y a un problème ci nusxa bi waaw y un un problème parce que da da da du moom quoi Abdallah ibn Zayd la te li ma ci jaaxal mooy kayit gi da koo def version kayit gi ak benn ci version électronique yi ne Abdallah ibn Yazid mais hadis bi da dul Abdallah ibn Yazid <laughs> al-Ansari radiyallahu li hadisam la quoi parce que ki ko jële ci moom la Abbad ibn Tamim non Abdallah ibn Zayd ibn Asim voilà moo décrit njàpp njàppal yonent bi alayhi salaam bokk na ci moom la eh. kon kii dafa juuma way kor loolu da ngay xam ne njuumte la waaw te dina ñëw ci taxrij bi léegi ba nga xool ana kan maa kaa génn ci ab téereem di ngaa gis bi nga xam ne moom laa nekkat yi la ko <laughs> Ah, waaw loolu lu keleer la mais moom du kii moom voilà du kii du Abdallah ibn Yazid kon nañ jëlaat <laughs> huit cent vingt moo tax beneen électronique bi moom boobu juumut benn électronique bi ak benn kayit bi man na ñett yooyu laa ci yor ñoom ña ña ak benn kayit bi benn électronique bi mooy bu waadusatul muttaqin ak bu këyit bi ñoom ñaar ñépp a juum ñoom Abdallah ibn Yazid lañ wax waaye beneen bi moom juumut voilà moom kese ci juumut ci mayor non non non non ñoom juumuñu ñoom juumuñu waaw moom moom euh, def nañ li nga xamante ne nii mooy an Abdallah ibn Zayd voilà c'est ça c'est ça c'est ça on va voir lu tax ñu wax la lool kon al imam mu ne kon ñu jëlaat hadith huit cent vingt mu ne an abdillahi bni zaydin radi allahu taala aanhu annahu ra'aa rasula allahi sala allahu alayhi wasallama mustalqiyan fi lmasjidi waadi'an ihdaa rijlayhi ala al-uxraa muttafaqun alayhi c'est ça kon mu ne wa mu ne an abdillahi bni zaydin mu ngi jële ci abdallah ibn zayd ah moom nag seen waa kër ay saxaaba lañu Abdallah ibn Zayd kuy yaayam keroog wax naa la yaayam sooy ah xam nga fekke na woon <laughs> voilà kon léegi war ngaa xam kuy yaayam <laughs> Ummu Umaara mooy yaayam moom la leen ne woon ne maq la maqaamu Ummu Umaara al-yawma min maqaami fulaanin wa fulaan <laughs> yeneen saa ne xare Uhud bii de taxawaayu ummu umaara de moo gën taxawaayu diw ak diw daa diw ak diw xanaa dañoo bokkoon ca ndawoon ba mu ayaan ka moom moom kenn xeexloowu ko waaye keroog <laughs> moo doon nettali ne euh, ba waa ji naan aywa di wax waxi kii ibnu Qamiya laysi rek ma interposé ci kanamam maak Mus'ab ibn Umayr man la njëkk a jot bi mu ñëwee bi ma ngàddee jaasi ci ci ci doq lu ma ko dóor mais bi ma ko dóoree dama koo rafaal kay dama koo rafaali jaasi jaasi mais noonu yàlla bi ñaari mbubu koŋ la soloon jariñu ko dara <laughs> waaw kooku mooy ummu umaara nusaybatu bint Ka'b mooy ba mooy yaayam ah yàgg naa la koo wax <laughs> kon an Abdullah ibn Zayd ibn Asim al radiyallahu taala anhu wa ardaah léegi moom mii euh, mu ne annahu kana moom raa gis na rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mustalqiyan ba ma koy gis mooy yeneen saa salaam man ba ma ko doon gis mooy dafa jaaxaanoon mooy dafa tëdd ci fil masjid yi jàkkaam ji waadi'an yëkkati benn tànk bi waadi'an teg ko ihda rijlayhi benn ci tànkam yi alal uxra ci beneen bi mooy liñ la doon expliquer sax di la ko wan di la ko melale mu ne man mii de noonu laa gis yoneen saa salaam tëdd ko ci jàkka ji nag mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaam al Bukhari ak al imaamu muslimu Abul Husayni rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo léegi nag laaj bu njëkk mooy est ce que ñoom ñaar donga ñoo kaa solo ñu ne déedéet imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati indi ko ci kitaabu salaa ci Muwatta jaami'u salaa waaw indi na ko foofule moom al imaamu Malik ibn Anas. radiyallahu anhu wa arda naka noon al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal solo na ko na ko noonu al imaamu abu daawud ak at-tirmidhi ak al imaamu an-nasaa'i al imaamu ibnu maaja kese moo ko solowul sinon ñëpp ko solo <laughs> kon al imaamu al-buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ni kitaabu as-salaa baabul istilqaa'i fil masjid buntu téereb julli bunt bi wax jaaxaan mooy tëdd jaaxaan ci euh, euh, jàkka ji mu ne haddathana abdullah ibn maslama ay xam ne hadis bi en fait malik la jaar mu jaar ci ibn shihab mu jëla ko ci abbad ibn tamim mu jëla ko ci ki nga xam ne mooy bàyte xam ki nga xam ne mooy abdullah ibn zayd min la kon al imam al bukhari rahimahullah mu ne haddathana abdullah abdullah maslama mu nekk ñu nettali ma Abdallah ibn Maslama di Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi rahimahullahu ta'ala al-Basri moom hmm, gëj nañ koo gis <laughs> waaw ku yéeme woon la ku yéeme woon la wallahi ku yéeme woon la ah <laughs> moom la imaamu Malik ne woon hmm? ay ah te moom Euh, dafa imaamu Malik daa def lu raar da koo defal lu raar laa wax <laughs> waaw dafa jàng imaamu Malik daa jël téere mi Muwatta xam nga doonu ko woon toog di jàngale de imaamu Malik day toog kenn di liir comme niñ ko yàggee aar da doon def <laughs> waxoon nañ la bi <laughs> euh, euh, sawaay moom jógee Sham ñëw euh, fekk imam Malik di jàngale moom mu ne daa jàng fii quoi gis ni affaire bi demee daal imam Malik du moom mooy mu ne non non non a jàng <laughs> gaa <laughs> ko kay daal di koy <laughs> mu dañ la ne yow maa ngi jóge sama baay jaay sama euh, euh, tay la xaw ma jaay këram Ah, ma jóge Sham Sham laa jóge ñëw ngir jàng ci Malik mi wax ma ñëw fii ñu ma fiy dóor imaam Malik na ko kaay léegi <laughs> danga may wax yar bépp yar buñ la buñ la fi sama gaay yi dóor rek nga wax ma ma jàngal la ko xadiis <laughs> mu wax ñaata yar imaam Malik jàngal ko xadiis yooyu ba pare nag xadiis yi neex mu a ko <laughs> mu ne ko mu ne ko mais dolli ma ci dóor yi waay te waat ma xadiis zidni fi daxm wa zidni fi al-hadith ah Maalik ma imaam nama gaayu dóora boo ko defee nga dolli wat <laughs> imaam Maalik mooy doon woon toog di jàngee hadith noonu di jàngal moom kenn nay liir moom mii nag imaam Maalik daa jël téere bi Muwatta jàng xaaj bi mu mu déglu après imaam Maalik jox ko mu jàng beneen xaaj bi imaam Maalik déglu xam nga moom mii la doon wax ne Eh, bi bi imaam Malik toogee benn bés ñu ne ko Abdallah mu ngi ñëw de mu ne ko Ibn Qanab ñu ne ko Ibn Qanab mu ngi jege si mu ne ah. mu ne kon nag muy agsi rek imaam Malik ne ay wa jóg ñu dem gàttanu ji ki xam ne moo gën ci kaw suuf <laughs> qumu ila xayri ahli ard jóg ñu dem gàttanu ji ki gën ci kaw suuf mooy kii te taalibeem la attention xam nga moom laa doon wax ne. non non non euh, moo tax kii kii ko garaaw la <laughs> mooy Abdallah ibn Maslama <laughs> ah, ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi ah anhu moom sëriñ ñoom imaamul Bukhari yi la ak ñooñu quoi ñoom imaamu Muslim ñoom imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp tuutee des mu nekk mu bokk ci set ñooñu waaye ci ci ci ci ci yooyu nga xam ne ñooy kutubu euh, sëriñu waa kutubu sitta waaye al imaam ibnu maaja imaam nu maaja imaam nu maaja moo jëlawul ci moom direct ah moo juumul wi c'est imaam ibnu maaja al qazwini moom moo jëlawul ci moom directly directement kon mu ne haddathana abdullah ibnu maslama an malikin mu jële ci malik miñ la doon wax sànq mi doon <laughs> sëriñam bi muy malik ibn anas ibn malik ibn abi amir al asbahi abu abdillah al himyari yu mooy imaamu daari hijrati buñ ne ilimaanu këru gàddaay gi kooku mooy imaamu malik noonu la siiwee rahimahullahu taala an ibn shihab mu jëloo ci sëriñam di ibn shihab di muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydillah ibnu Abdillah ibnu Shihab ibnu Abdillah ibnu al-Harith ibnu Zuhrata ibnu Kilab foofu la bokkee Yonent saa saam ci Zuhrata wa moom côté yaayu Yonent bi saa salaam muy Abu Bakr az-Zuhri radiyallahu ta'ala anhu an Abbad ibn Tamim moo ko jëlee ci Abbad ibn Tamim ibn Ghaziya ibn Amr ibn Atiya ibn Khansa ibn Mabdhul al-Ansariyu al-Maziniyu radiyallahu ta'ala rahimahullah Abbad ibn Tamim moom kii la am na nag ñu ne eh, bon moom Abbad ibn Tamim mii gis na Yonent saa salaama bu boobaa kon day nekk koo xam ne saxaaba la mais ci wàllu saxaaba d'une manière générale waaye ci wàllu riwaay day nekk koo xam ne comme eh, taabi'i la mooy. bu dee gis na ne saa sa mooy saxaaba wala mais bu dee jëlewul ci moom mais day jële ci ku jële ci moom mu ngi noonu wala imaamul haafid hajar mu ne thiqatun wa qad qiila lahu ru'ya mu ne nee nañu moom mii gis na yonent saa salama ah, voilà Abbaad ibn Tamim kon Allahu akbar kon moom mu ne an mu ne an ammihi mu jële ko ci bayti xam ah mu jële ko ci bayti xam kuy bàyyi xam muy Abdallah ibn Zayd ibn Aasim ibn Amr ibn Awf ibn Mabdhul la gis nga ibn Amr ibn Ghanm ibn Mazin ibn Najjar al-Ansari al-Mazini an-Najjar Abu Muhammad moom lañ la wax yaayam sànq mooy Ummu Umaara Nusaybatu bint Ka'b radiyallahu ta'ala anil jamii' ah, ah, muy saxaaba bu siiw kon mu ne annahu ra'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mustalqiyan fi lmasjidi waadi'an ihdaa rijlayhi ala al-uxraa wa an ibni shihaabin an sa'iid ibni al-musayyibi annahu qaala kaana umaru wa usmaanu radiyallahu anhumaa yaf'alaani zaalika imaamu imaamu al-Buxaari mu ne bi mu ëndee xadiis bi kon gis nga kon li tax ma ne la du Abdallah ibn Yaziid waay Abdallah ibn Zayd la voilà kon gis nga lu tax kon suñu suñu eh, ñaar yee comme niñ la ko waxee sànq ñoom ñoo juum léegi mu jële ci càllale boobu mooy abdallah ibn maslama mu jële ci malik ibn anas imaamu malik mu jële ci ibn shihab mu jële ci sa'id ibn al-musayyib cette fois-ci pas ci abbad ibn tamim muy sangu taabi'in yi kii nag taabi'in yëpp mooy seen kilifa moo leen gën a màgg waaw léegi mu ne nee na kaana umaru mu ne sayyidina umar de radiyallahu anhu ak wa usman ak sayyidina usman ka yafalaani zalik kaana Umar wa Usman yafalaani ñoom ñaar dañ doon def comme noonu mooy dañ doon tëddee noonu ci jàkka ji léeg-léeg nga gisoon leen ñu tëdd ci jàkka ji noonu jaaxaan jël seen benn tànk teg ko ci beneen voilà kon nii la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala daal di solo léegi akanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahimahullah moom mu ngi ko ci kitaabul libaas wa ziina baabun fi ibaaha fi ibaahati al istilqaa téere bi wax ci wàllu col ko yeeg taaru bi wax ci daganu jaaxaan mooy baabu buntu fi ibaahatil istilqa buntu bi wax daganu jaaxaan ah mu ne haddathana Yahya ibn Yahya kii nag mu jële ci beneen sëriñ tey imam Muslim <laughs> Yahya ibn Yahya moom itam ci taalibe yu garaaw imaamu Malik yi la bokkoon parce que imaamu Malik rahimahullah moom daa bokkoon ci ñi nga xam ne bu imam Malik toogee di je Muwatta ñépp day doon fees del ba gaa nekk ci biti moom mii daa bokkoon ci nga xam ne moom ci ñi nga xam ne ñooy téye téere bi di jàng imaam Maalik di déglu ñépp di déglu voilà moo tax moom lu bari da dégg mu ne qara'tu ala malikin déggoo mu ne haddathana imaamu Muslim Abul Husayn mu ne nettali nañ Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum mooy Rayhanatu Naysabur rayxaanatu Naysaabuur xam nga rayxaana mooy loo xam dafa neex xet gi dafa neex lool moom mii nag boroom xam-xam yi loolu lañ ko doon woowe mooy rayxaanatu Naysaabuur mooy ki nga xamante ni léppam yiw la quoi fu mu nekk day waaye yow da comme ni ni rayxaana di def fleur boobu nga xam ne fu mu nekk foofu yépp lay lay lay diffuser xet gu neex gi neex foofu yépp moom mii noonu la meloon <laughs> ci wàllu ak cell teegum baax Abu Zakariya Yahya ibn Yahya ah allahu akbar rayhanatu Naysabur qad aksara xam nga sëriñ la ci imaamul Bukhari mais imaamul Bukhari dina jël ci moom ci Sahih bi mais imaam Muslim mu ëpp lu mu jële ci moom qaala mu ne qara'tu jàng naa ala Maalik ci Maalik mi ngi sànq ibn Anas an ibn Hishaam gis nañ ko sànq an Abbaad ibn Tamiim gis nañ ko sànq an Ammi gis nañ ko sànq muy Abdallah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu annahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mustalqiyan fil masjid waadi'an ihdaa rijlayhi ala al-uxraa voilà kon mu ngi noonu kon euh, euh, lu ama am solo mu ngi léegi